fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul buyuu' fi baabur ribaa wa sarf. an Abil Minhaal rahmatullahi alayhi annahu qaala sa'altul Baraa ibna Aazib wa Zayd ibna Arqam radiyallahu anhum ani sarf. fakullu waaxidin minhumaa yaquul haadaa xayrun minnii wa kilaahumaa yaquul nahaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam an bay'i zahabi bil warqi ad-daynaa kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullaahu ta'aalaa muy ngi wax ci xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro deux cent quatre-vingt muy xadis bi nga xamante ne mooy ñaar téeméer ak juróom ñett fukk xadis bi ba léegi ci bunt bi nga xamante ne nii moom la ñu ne woon boobu ba léegi walillahi alhamdu wal minna kon mu ciy andi an an abil minhal mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci ki nga xamante ne mooy ab ki ko solo mooy abil minhal abul minhal bi eh, nga ne ma ah yow dafa mel ni man mas saaba eh, bi quelque chose de ma ne la waaw bu dee yaa ngi siiwar amoon nañ koo xamante ba ñuy gis te kitaabu salaa kitaabu salaa baabul mawaaqiit ya am na numéro xadis numéro cinquante-trois ba koko solo woon nii tamit mooy dakkantalam muy an abil minhaali sauf ko foofu waxoon nañ turu kooku de sayyaar ibn salaama walla kooku moo doon sayyaar ibn salaama waaye abil minhaal bii du kële de du ñu benn nga ne ma ha mana la du benn de te loolu al rahmatullahi alayhi daal dina koy solo bi moom solo na ko daal di koy indi ci li nga xam ne ay bërëb yu wuute am na foo xamante ne bi nga xam ne ci kitaabu manaaqibil al-Absar foofale al imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi muy indi affaire bi xam nga riwa yeneen yëpp dañ naa rek an abil min euh, euh, sami'a abal minhaali jële dégg na abal minhaal wala sami'tu mooy ko ko jële ci moom ne sami'tu abal minhaal waaye nag ci biñ la wax léegi ci kitaabu manaaqibil ansaar baabun foofale ha ki nga xam ne mooy Amr ibn Dinar mi nga xam ne moom moo ko jële ci Abul Minhal dane dane ah Imaamul Bukhari dane haddathana Ali ibn Abdillah qala haddathana Sufyan an Amrin qala sami'a annahu sami'a Abal Minhal Abdurrahman ibn Mut'im voilà kon Abul Minhal bii nu mu tudd Abdurrahman ibn Mut'im bokkul ak Abul Minhal bële nekkoon Sayyaar ibn Salama kon loolu am solo la mu ne an Abil Minhal kon mu ne mu ngi jëlee ci abul minhal bi de abdurrahman ibn mut'im rahmatullahi alayhi ndongala woon ci sahaaba yi radiyallahu anhum annahu qaala mu ne nee na sa'altu al-baraa ibn aazib mu ne damaa laaj ki nga xam ne mooy al-baraa di doomi aazib waxoon naa la nag al-baraa mi baayam di aazib sahaaba la woon tamit moo tax bi ñuy kii wa zayd ibn arqam ak sayyidina zayd ibn arqam radiyallahu ta'ala anhum anhuma wa arda radiyallahu anhum loolu moo tax ma ne woon radiyallahu anhum ndax kat moom ah mu ngi noonu la de <coughs> voilà mooy euh, euh, baayam daa nekkoon ki nga xam ne saxaaba la woon ah mu ngi noonu la léegi nag kon Zayd ibn Arqam al-Bara la laaj ak Seydina Zayd léegi lan la ko laaj an sarfi ci wecceeku mooy ci Eh, di di di di di di def échange entre li nga xam ne mooy xaalis ak or voilà loolu mooy sarf comme ni nga xam ne noonu la ñu ko fa tudde woon léegi nag mu ne fa kullu wahidin minhuma yaqul mu ne kenn ku nekk ci ñoom ñaar yaqulu mu ngi may wax ne ma hada xayrun minni ku nekk ne hada loolu de mooy hada lii nga minni moo ma gënal ah moo ma woo gën ci man wa kilahuma waaye ku nekk ci ñoom ñaari yaqulu teg na ci ne naha rasulullah mu ne naha weddin karana euh, ayana rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an bay'i dhahab mooy di wecceeku mooy di jaay ah di def échange ah li nga xam ne mooy or bil wariqi wariq waxoon nañ la mooy fidda bi la mooy xaalis bi la que ça soit am ghayra madruba moo xam dañ koo def ay pièces def ko ay monnaie wala defuñ ko monnaie mooy may échange entre sama or ak li nga xam ne mooy xaalis di ko échange xaalis mu ne lool nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere na nit ñi di ko def di échange wante day nan ba pare def ko li nga xamante ne mooy ab ab ab ab mooy euh, ab bornaal ne voilà léegi jox ma léegi man suba dinaa la jox wala lool voilà loolu la daan loo ne de yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu dee or ab xaalis ngeen koy moom mooy keew mi keew te moom nañ gisoon ci hadith yi weesoon bim naan yaram bi yad sawam bi sawa wala yadam bi yad xam ne mooy loxo ak loxo loxoy kajoor dañuy weesaloo illaa ha am wa ha wa ha yooyu yëpp gisoon nañ ko tamit jàlloon loolu rek lay wax fii këne bu dee que al asnaf yi nga xam ne riba ñoom riba da ciy dugg mooy manuñoo ëppalante manu la dox ci seen biir parce que moo gën a bees bële moo gën a yàgg réedéet ñoo war a tolloo waaye daa am beneen condition boo xamante ne nii mooy ne il faut ñu tolloo loolu mooy ribal fadl ndax boo ko ko bu ñu tolloowul rek loolu lañ naan ribal fadl comme niñ ko gisa woon ay exemple li nga xamante ne nii ci ash-sha'iru bi sha'ir wal burru bil burr ak li nga xam ne az wal fiddatu bil fidda xaalis or ak or li nga xam ne mooy sha'ir ak sha'ir di or jag or ci burr ak burr céréales yoo yële bépp booba ci weccoo keneen ci ma même bi mu nekk la même chose même affaire bi benn bi la loolu manuma jël rek teg ko ci sama mbay moom mbayum ren la yow mbayum daaw jéeg la woon loolu manu la ne daa war a tolloo bu tolloowul loolu nañ naan ribal fadl waaye nag bu nee nag dama ne léegi bon kaay ma jox la après dinaa la jox loolu mooy riban nasiya te loolu mooy li nga xam ne riba bi nga xam ne man joxew ma léegi dama ne naa bàyyi ba lu yàgg ba ca kanam daal di lay jox wala suba wala ginnaaw suba wala dans deux ans fii ak ñaari at loolu le nag lay tere fii moo tax mu ne moom Seydina Zayd ibn Arqam naka noonu al imam al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma ñu ne yeneen ku nekk ci ñoom nee neen ci bi alayhi salatu wassalam waaw sarf bu ma nee nekk man naa nekk waaw loolu mën naa nekk ku nekk ne hada xayrun minni waaye nag ku nekk teg na ci que ne ah yaa day rek yeneen ci bi alayhi salatu salaam de tere na an bay'i zahabi bil wariqi naa ngay ñëw di def échange boo bële di wecceeku boo bële di def li nga xam ne mooy njaay moo mëne li nga xam ne mooy xaalis waaye au lieu ngeen kenn kenn ki may ma ko waaye di lebal ma la ko dinaa la jile dinaa la jox bàyyil dinaa la la jox ëllëg déedéet daa war a nekk teew mi teew kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi nag xadis bu mujj ci buntu bi muy xadis deux cent quatre-vingt-un muy deux cent mooy ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak benn mu ne an abi bakrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil fiddati bil fiddati waz zahabi biz zahabi illaa sawaa'an bi sawaa' wa amaranaa an nashtariya al-fiddata bi-z-zahabi kayfa shi'naa wa nashtariya az-zahaba bil-fiddati kayfa shi'naa qaala fasa'alahu rajulun faqaala yadan bi yad faqaala radiyallahu anhu hakada sami'tu kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy jeexale buntu bi ci li nga xam ne waa hadiisu Seydina Abu Bakr ibn al-Haaris radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa mu ne annahu qaala neena naha nabi yonen taalibe la woon ci taalibe yonent bi salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi annahu qaala Abu Bakr neena radiyallahu anhu naha aayana rasulullahi ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam anil fiddati bil fidda mooy liñ suñ jóge léegi rek nga ñëw di weccoo di échange di def commerce li nga xam ne mooy or ak or yow nga war maa jox non fidda mooy mooy xaalis xaalis ak xaalis léegi nag yii daa tudd yooyu mais yi nga xam ne yépp suñu more yii nga xam ne ñoom ñoo fi taxawul la nga xam ne moom la xaalis ak or doon taxaw ñoom dañuy jël seen place voilà mooy bu dee même mooy bi la loolu manuma cee def li nga xamante ni ëpp na te manu cee am fu dee franc CFA bu Afrique de l'Ouest laa yor man manumaa ñëw ne dama lay jox quinze mille franc CFA yow nga jox ma nag quinze ak juróom déedéet loolu manu la nekk loolu riba déedéet waaye loolu bu dee damaa yor sama dollar li nga xam ne mooy ab dollar al amriki muy li nga xamante ne nii mooy dollar américain manumaa ñëw di ko weccoo ak dollar américain voilà waaye man ma war a joxe deux vingt dollars yow nga jox ma vingt yow nga joxe huit dollars wala vingt vingt quatre dollars déedéet loolu manu la ne il faut mu tolloo voilà loolu day nekk parce que même bi la loolu sinfun waahid la waaye nag mu nee ne li nga xamante ni mooy entre li nga xam ne moom lañ naan al euro yaat euro bi euro bi euro bi bu ma ñëwee fee Afrique de l'Ouest ah léegi nag ma dem hmm, fële ca sa sa jas ah bi wecceeku kenn du la nag léegi comme que nag loolu yow da da boo joxee waa ji un français fa la am ah, ku mu ko c'est pas la même chose voilà te waa ji il n'est pas obligé bu boobaa ñu ne boo cours mondial bi wala li nga xamante ne nii mooy taux d'échange mondial bi instant bi six cent cinquante cinq la un euro égal cinquante cinq francs léegi nag kon yow loolu na ma war a jox déedéet déedéet il pas tenu parce que ñaari monnaie yi bokkuñu comme que bokkuñ nag mooy lii Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa di wax fii mooy dox léegi kon nag ñu ñëw kon bu boobaa mooy la bala ñu génn foofu mooy waa ji bu ko neexee mu ne man 650 laa koy wekkee bu la neexee mu ne la 640 1 euro man 640 laa koy def wala mu ne la 600 francs laa koy def bu la neexee mu ne bu ko neexee mu ne 700 laa koy def loolu daal moo yor cëggal gulam cëggal guyam lu mu def noonu la parce que mbir mi moom ñaari mën a yoo yële ko kon nag al imam Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne na kana rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi yeneen fidda mooy ñuy échanger di weccoo li nga xamante ne nii ci wàllu jënd ak njaay al fidda bil fidda nga jël xaalis di ko weccoo xaalis wa dhahab bil dhahab ak li nga xam ne mooy or ak or illa sawaan bi sa mooy ñu tolloo sawaan kenn yemoo bi sawa mooy ñoo yem de la nga joxe moom ngay jël waa moom la lay jox voilà waxoon naa la amul man bijoutier laa man saam la bijoutier wala nan nii nga xamante ne nii may aj la bijoutier man waa toog ne waaja waa man sama or bi bu bees la léegi femme yi indi seen takkaay yu yàgg yi ma jox leen takkaay yu bees même kii mais nag da ngeen ma ciy tegal vingt mille loolu manu la nekk loolu dafa xaram voilà loolu la ñu lay wax nii kon nag mu ne wa zahab bil zahab kon nag mu ne oor ak oor illa sawaan bi sawa lu dul ñooy yemandoo voilà la nga joxe la koy joxe moom day nangu de wa amarana ñu ne moom al imam Abu Bakr radiyallahu anhu amarana te digal nañu kan moo leen digal <laughs> rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nashri al fiddata bi zahab kene ñu mën a jënd li nga xamante ne ne nii mooy xaalis bi di ko jënd état di ko jënd or bi man ma ñëw bëgg jënd xaalis di mooy xaalis pur bi ma ñëwee bëgg koo jënd bi ma ñëwee ah léegi lan laay lan laay faye mooy xaa or or voilà ma joxe or ñu jox ma xaalis wa kayfa shitna nu ñu neexee nag waaw nu mu na loolu bu ma la doon wax léegi entre français bu ko neexee mu ne la man dara waaye cours yi li la wax ci ci taux de change mondial bi six cent un euro égal six bu ko neexee lay wax nii voilà ne wa amarana mooy sarfu baango te digal nañu an nashtari ñuy jëndal nga xam ne mooy xaalis bi zahabi di ko weccoo ak li nga xam ne ma yor kayfa shitna lu ñu neexe loolu manuñ ne boo ko joxee benn gramme or yow benn gramme xaalis la léegi déedéet déedéet barka bokkuñu voilà nu mu ko soobee rek ñoom daal lu ñu ci dëppoowe baax na wana sharia dhahaba naka noonu ñuy jënd li nga xam ne mooy or bil fidda di ko jënd li nga xam ne mooy xaalis kayfa shitna nu mu ñu soobe qaal léegi nag kii nettali hadith bi mu ne fasalahu rajul bi al imam Abu Bakr radiyallahu anhu waxe lii nag am benn waay nag daal di koy laaj fa qaala mu ne ko ah yéenam bi ne ko loxoog loxo lay doon <laughs> mu ne fa qaal Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu ne ko ah loolu nag bon hakaza man daal lii ma leen ko wax sami'tu nii nii ma leen ko restitué nii ma leen ko nettalee noonu laa ko dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kanta yow li nga laaj naan est-ce que yaram tontu ko sax ci loolu da ko man daal li ma ko déggee moom laa leen wax yadam bi yan booy li ma dégg man amu ci voilà <laughs> loolu la kon mooy daal lii ma leen ko waxee man lii laa ko déggee noonu laa leen ko waxee waaye mooy gis nañ ci yeneen hadith yi leeral na yoo yële wallahu ta'ala alam kon lii mooy li nga xam ne mooy li mu bi dugg nag ci hadith ci buntu bu bees ba léegi ci kitaabul muyu' kon al imam ah muy euh, buntu numéro cinquante trois juróom fukkeelu buntu bi ak ñett moom alimaamu abu muhammad abdul ghani al maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne baabu rahni wa ghayrihi an aishata radi allahu taala anha anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallam ashtara min yahudiyin ta'aaman wa rahanahu dir'an min hadid kon al imam Abdul Ghani kon buntu bii nii mooy buntu baabu rahni buntu li nga xamante ne mooy ar-rahnu lan mooy ar-rahnu ar-rahnu mooy tayle ci wolof moom lañ naan tayle wa ghayri ak jimel ni moom loolu mooy lan tayle mooy lan mooy ne damay ñëw ah bëgg dara nit lebal ma dara waaye ma teg fa gaara loo xamante ne nii dama naan ko comme ma jël sama biire wala jël loo xamante ne nii sama téléphone la walla jël loo xam ne lu wala la ci man wala sama téere yi ma joxe ko na ko man ngaa téye téere yi ba kera ma lay fay quoi loolu mooy gaaraa nga fa teg loo xam ne ah léegi mooy yow bu dee yow ngaa fayoo fayoo ah léegi nag mooy teg fayoo affaire mu ngi wala nga ne nga ñëw leb benn waay man de damaa bëggoon nga lebal ma saaku ceeb mu legal la saaku ceeb waaye nag bon yow entre sama rajo bi téye ko wala sama téléphone bii nga xamante ni nii yow téye ko ba kera ma lay fay loolu la may teg lu teg jox ko waaji waaji téye ko waaji mooma bu ko de déedéet moo ko mooma mooy man gaanaa la bu boobaa bon ci saraay bi ñu ne la leer obligé wul que ne man la may joxe comme garant la may joxe comme rëhnu obligé wu ma que ne loolu lépp il faut mu nekk loo xam ne mook la may leb ñooy tolloo wala la may leba ko war a ëppoog loolu déedéet loolu yëpp du ay ay charge de mu ne kon baabur ra li nga xam ne kon buntu li nga xam ne mooy tayle kon ci gàttal mooy tayle wa ghayri ak yu ni moom léegi nag al imam Abdul Ghani di njëkk indi fi hadith ne mooy hadith deux cent numéro deux cent quatre-vingt-deux mooy ñaar ak juróom-ñett fukk ak ñaar mu koy jële mu ne an Aishata mu ngi koy jële ci suñu yaay Aishata radiyallahu anha anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ishtara dafa jënd min yahudiyin ci ab yahud benn yahud nag mooy koo xamante ne nii moom ci diine yi nee na moom ci diine yi yahud ya Seydina Muusa te loolu diine doon amul mooy li l'islam la woon voilà mais dañ leen koy woowe parce que ñoom noonu lañ ko jàpp mooy ku bokk ci judaïsme voilà léegi dafa jënd ci koo xam ne daal moom ci askan woowu la bokk tamit ci diine jooju la nee na ñooy sariyaay Seydina Muusa la ñuy topp léegi dafa jënd taaman man jiif mooy li nga xam ne mooy ñam walla warahanahu léegi nag mu daal di koy tayle dir'an min hadid mooy bu bu kolam boo xam ne moom yonent bi alayhi salaam boo xam ne ci weñ la moom la jox yahuudi bi daal di koy lekk voilà mu lekk ko eh, mooy da koo jënd moom la naan lekk di la naan ishtara voilà ndax lekk mooy lan mooy ndax loolu façon njaay la bokk mooy man fii mu ne damay ñëw di jënd mais man li may fay yoruma ko voilà xam nga joxe. ngir waayu jox ba yoruma ko damay ñëw ne ko ah sàmbala boutique yi wala ki nga xam ne mooy astula ni eh, yor boutique bi voilà wala man ma ma ma monsieur léegi man daal damaa bëggoon nga lebal ma li nga xam ne mooy butéelu diwlin voilà fa muy cinq litres bi laa bëggoon ah nga lebal ma ko waaye ba le quinze ma fay la ci weer yii ñu nekk voilà loolu mën naa nekk voilà waa ji ne la léegi waaw baax na léegi ngeen noté ko moo mën a waaw moo gën <laughs> bu ngeen di kii te ila tadaayantu li alquran wax da ngeen ko bind voilà léegi bu ko defee waa ji li koy bind léegi mu jox la yow après nga fay ko loolu mën naa nekk voilà comme ni nga xam ne loolu lañ ci doon salam salam beneen côté bi la mooy man damay joxe njëg bi ba <laughs> mi newamu fi voilà ko loolu lépp mën naa nekk léegi nag yeneen bi alei saatu la def bi ñu ngir yahuudi bi daal di koy jox ñam léegi nag moom mu daal di koy jox garantie jox ko garantie tay le ko jox ko li nga xamante ne nii mooy bubbu ko ngam boo xamante ne nii ci feer la woon kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu muy hadith numéro deux cent quatre-vingt-trois ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala matlul ghaniyyi zulm fa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi li nga xamante ne nii eh, deuxième hadith ci buntu bi ñu nekk kon nag mu koy jële mu ne waa an Abi Hurayra hadith bi mu ngi koy jële ci sahabi ah bi nga xamante ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa qaal mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de neena <coughs> mu ne matlul ghani mooy matlul ghani mooy ki nga xamante ne nii moom da eh, eh, ku woomal la ba pare yoreel kenn bor ba pare nag di ko daw waa di ko yéex a fay loolu mooy matlu voilà mooy di yéex fay bor xamante ne nii moom daa nekk ci xam te amul benn ngànt fii mu ne moo ko dina mën a fay muy dawloo waa ji daal voilà mu ne loolu nag ki nga xam ne moom man na te loolu nekkul ci riche ah, mooy képp même bu dee ab ab ab pauvre nga alxani fii tekkiwul mooy ci riche voilà mooy nga xam ne moom woomal na mu mën a fay am na mu mën a fay voilà kookee dañuy wax moom mu yor lu mu war a fay léegi mu fay muy dawloo waa ji quoi léegi nag loolee la. <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne loolu nag mooy képp koo xam ne borom bi da ngaa yoral kenn bor borom bi def nga am loo mën a faye nga koy yéexe loolee yéexe goo gële la ne zulmu loolu ak tooj la voilà fa idaa utbi'a ahadukum léegi nag mu des beneen affaire voilà léegi nag nit ki nga xamante ne nii kenn ki yéen bu dee ne bon après dafa ñëw euh, euh, euh, kam yoreel boole ko keneen quoi mooy yow man ma am yoreel moom léegi nag waa jooju am moom keneen ku ko yoreel mais koo xam ne kooku ku ku ku kii la quoi mooy ala mali voilà mooy almali koo xam ne borom alal la yoreel kële yoreel man ci ma yoreel léegi ka ma yoreel ne ma bon xam nga lan la naa la booleeg sa waay boo demee wax naa ko ko yow boo ñëwee dina la fay mu ne loolu la naan fa ida utbi'a dee toppale ahadukum kenn ci yéen ala mali'in ci koo xam ne ku am la koo xam ne il est solvable ne ko yow demal léegi man yoreel na ma wax naan moom nee naa ko yow euh, léegi euh, ngir di ñëw mu daal di jox voilà léegi mu ne loolu fu ko def ah alaamalil fariet ba moom na topp na dem topp waajooj na dem ne ah non non non man daal yow laa yoree loon non non yow man nga yoree loon man kële yoree lu ma woon dara non yoree sl sa sam loolu lépp c'est pour samahat al islam ak al ukhuwa voilà wóbbu tag l'islam ak bokkoo diggante fay mais suñ ko am na ku ko yoree koo xam ne borom alal la ta mën naa fay te wax naan ba waaye ne garaawul léegi yow bu ñëwee wax ko ne ah saway xoola nii def bon man instant bi man ma laa fay mais diw yoreel na ma te wax naa moom nee na moom man na laa fay quoi léegi nag kon euh, euh, dama lay ñaan léegi nga dem foofu quoi mu fay la léegi loolu yene yo ne wa ila utbi'at waaw bes toppalee ahadukum kenn ci yéen hmm? ah la mali inti koo xamante ne nii mooy feesle na mooy koo xam ne am na voilà booy loolu la ñuy wax arab da koy wax koo xam ne dafa woomal voilà képp koo xam ne moom dafa woomal ñu daal di la fay wax ne la demal ci moom nag mu mu mu